mooy am na xadiis bu mu bu riwaaye say imaam ahmad yi mu wax ne wa kaana yamurru min waraa'iha alximaaru walmara mu ne te doon na jaar ci ginnaaw bant boobale ba mu ko sammee sampe alximaaru walmara muy mbaam yi ak jigéen ñi doon na jaar ca gannaaw ji kii ba ah euh, bant ba am na ci beneen bi woo tamurul mar'atu wal kalbu sox femme yi dañ doon romb jigéen ngi doon romb xaj yi tamit da doon romb ca gannaaw wal ak li nga xam ne mooy euh, alximaar mooy laan mooy mbaam mooy mbaam ah léegi loolu noonu lu tax muy préciser affaire bi ndax en lii masala la masala ci wàllu julli la mooy sitra gi ñu la doon wax nit ki da koy teg parce que xam nga euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu jële ci moom ay xadiis yoo xam ne Euh, day ware ne yii nii ñu tudd fii day day day dagg jullit nit ki day dagg jullit nit ki comme xadiis sayna Abu Zar bi radiyallahu taala anhu wa ardaa <laughs> nga xam ne seydina abu dhar xadiis euh, euh, bi al imaamu muslim solo na ko na ko waa asxaabu sunan al arbaa daal nañ koy solo ñoom imaam Abdurrazzaq ñoom imaamu Ahmad naka noonu al imaamu Daarimi ñoom imaam Abu Daawud at-Tayaalisi ak ñeneen ñu bari solo nañ ko Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane idaa qaama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idaa kaana bayna yadayhi mithlu aaxirati rahl fa ida lam yakun bayna yadayhi mithlu axirati raxli fa innahu yaqta'u salaatahu alximaaru walmaratu walkalbu aswad taalibe bi ko nettali ci moom muy abdullah ibn saamit alxifaari doomu mbokk abu dhar la quoi mu ne ko mais yaa aba dhar maa baalul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil asfar qaala yabna axi sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kama sa'altani fa qaala al kalbul aswadu shaytaan Seydina Abu Dar dane yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu kenn taxawee jóg di julli ah fa innahu yasuru ida kaana bayna yadayhi mislu axirati raxl bu yoree comme axiratu raxl li ñu la waxoon sànk ci teg gi nit kiy toog bu tegee ci kaw géléem gi lu toll noonu mooy li muy samp teg ko ci kanamam mu ne loolu bu ko tegee fa ida mu ne dina ko suturaal mooy ku ku jaar ci ci ginnaawu bant boobu mooy ca boo ñëw di jaar diggante waaye jii julli ak bant bi loolu na waxoon ku ko def comme ni mu nee ci saxiix xadiis Seydina Abu Saïd al-Xudri ba mu ko waxee romb benn waay bu nekk ci doomu Abu Uqba ibn Abi Mu'ayt yi ñëw fekk ko muy julli ci jàkkaa yonent bi alayhi salaatu mu bëgg a romb Seydina Abu Dar puus ko sa bëgg mu xool xool xool feneen lay jaar gisul feneen fu mu jaar quoi mu bëgg a jaar ci kat mu kii ko mu gën koo puusaat puus bu gën a metti <laughs> waaw ndax mu ngi julli yonent bi alayhi salaatu salaam boo ko waa ji nag dem kalaame Marwan quoi comme que Marwan ibn al-Hakam était le gouverneur de Médine mu dem ngir kalaame kalaame waaw ay voilà yaa Abu Sa'id al-Khudri qui me comme ça voilà di ma repousser comme ça léegi bi bi bi bi bi mu paree julli euh, euh, bon euh, wóoratuma sax ndax riwaaya bi dana àjjuma la wóoratuma en tout bi mu paree julli mu dem dugg ci Marwan moom sey naa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léegi waaji na ko mu mu ñëw bi mu agsee Marwan na ko ah waa mais kii Abu Sa'id yaa Aba Sa'id ah lan nga def sa doomu mbokk bi ibnu axik moom de ñëw na di ma di ma di ma nee na danga koo danga koo danga koo repousser pousse ko mu ne ko waawow may julli mu ñëw bëgg a jaar sama kanam ma pousse ko mu ñëw bëgg jaaraat ma puusaat ko ndax yonent sallallahu alayhi wasallam moo ne bu kenn li julli ci am ku ñëw nar ndox sa diggante sa sa fi ngay jullee ci kanam na ko puus bu bañee nga puus ko bu bañee nga xeexal moom fa innahu shaytaan ndax waajoo shaytaana la mooy jikkoy shaytaane la ràngu jamono jooju moo tax muy muy muy muy muy rébélé ci dëgg bañ bëgg lu ne dina dagg jullit waaye mu ne nga moom ndax kooku shaytaane la mooy jikkoy shaytaane la yor jamono jooju <laughs> loolu la mooy kon loolu affaire sitra lay wax moo tax doon a xëng fàng xaw ma fàng bokk fenn ñëw rek taxaw fu ñépp nekk nga ñëw rek taxaw ne allahu bar bi julli yow nit ñi léegi euh, amatuñ fu ñu jarte amee tamee possibilité nga jël même bu dee ab nga jël ko teg ko sa kanam manoon ko ko defoo ko nga ñëw kii nag taxaw non da ngay jël tamit sa matukaay mais tamit yawit boo ñëwee fekk nit kiy julli doo ñëw di jaar ci kanamam surtout bu defee sitra nga ñëw naan da ngay jaar ci digganteem ak loolu déedéet léegi nag loolu la yonent ba lay saar saam ne ku def sitra ku def ko mu mu axaratu axaratu rax mu axaratu rax ku def lu toll noonu booy julli kooku dina la sutura mu ne nag fa ida bay na bayna yadayhi bu dee nag ci kanamam lu mel noon newu fa mooy tegu fa dara waaw ñëw rek taxaw ci àll bi wala taxaw ci kanamu nit ñi wala taxaw foo xam ne mamaru naas loolu dañ koy tere ñëw di fa julli sawaay ah, danga am feneen da ngay dem feneen fa innahu bu dee daa ñëw rek taxaw noonu di julli fa innahu yaqta'u salaatahu alximaaru wal mar'atu wal kalbul aswad bu ko deful ku tegul dara sa kanam bu fa bu fa mbaam jaaree jaar sa kanam dagg na sa julli wal mar'atu jigéen gu jaar sa kanam travers sa kanam dagg na sa julli wal kalbul aswad xaj bu ñuul bu romb it dagg na sa julli eh, Abdullah ibn Samit ab taalibe saxaaba la mooy mbokk Seydina Abu Dhar la ah al-Ghifari radiyallahu mu ne ko mais yaa Aba Dhar mais Abu Dhar mais maa baalul kalbul aswad mais lan lu tax xaj bu ñuul yeneen xaj yi nag minal kalbil ahmari minal asfari lan mooy lan moo xew ba xaj bu ñuul moom di dagg jullita ah, mais xaj bu xaj bu xonq nag bu mboq nag bu dee xaj bu mboq la ak yooyu lan moo tax xaj bu ñuul moom moo koy dagg mu ne ko yab na axi eh yow sama doomi mboq <laughs> muy Abdallah ibn Samit ah sa'altu rasulallahi sallallahu sa'altani laaj naa yonent bi alayhi salaam comme ni ma ko laajee nii man bii posé naa ko question waaw fama baalul kalbil ah aswari minal kalbil ahmari minal aswari man laaj naa ko loolu de <laughs> gis nga lii tax nga laaj man looloo taxoon ma laaj ko yonent ma lay saar saar mu ne ma alkalbul aswadu shaytaan yonent ma lay saar saar ne ma alkalb en fait tax mooy kalbul aswad shaytaane la mooy moom shaytaane la alkalbul aswad shaytaan nag mooy jikkoy shaytaane da koo yomba yoon karaateeg di tiitalaateeg xoqalaateeg rëbbare aka euh, euh, aka di songu nit ñi euh, xam nga lii nii euh, hadith bi c'est waxuñu ko woon bi ñuy gis affaire affaire rëbb dañ koo dañ koo junjoon biñ <laughs> euh, naan la ku mel ni ñoom imaam Ahmad dañuy sib nit ki di rëbbe xaj bu ñuul parce que li yonent bi aleyhi salaatu salaam ne xaj bu ñuul saytaane la. voilà ñoom ne hadith bi ak hadith yu mel nii moo taxoon ñu ne bon comme que saytaane la nag rëbbe xaj baax na waaw fa idaa arsalta kalbaka al waaw. wa zakara tasmallahi alayhi fakul boo yónnee sa xaj bi nga xam ne danga koo jàngal ah boo yónnee sa kalbakal muallam xaj bi nga xam ne moom la waxoon abu Sa'labat al moom la waxoon Seydina Ali ibn Hatim radiyallahu anhuma boo yónnee kalbakal muallam sa xaj bi nga xamante ne nii danga koo jàngal wa dhakarta ismallahi bi nga ko yónni nga ne ko boobi supp waaw allah allahu akbar tudd ci turu yàlla bu demee jàppal la proie bi kooku day dagan nga lekk eh, imaam ahmad ne noo man nag bon kalbakal muallam googee man dama koy seetaat fan façon faj la parce que bu dee xaj bu ñuul moom dañoo sib dañuy aaye li gën daal mooy bu ko nit kiiwee ndax yonent ba lay saa xamal nañu feneen ne moom seytaane la léegi nag affaire bi nag lii nag dafa indi am na yeneeni xadiis yu bari yu mel hmm? xamante ne nii day wax euh, yu mel nii lii euh, wax ci wàllu yi <laughs> parce que <laughs> ku mel ne al-Hafiz Rajab rahmatullahi alayhi ci wax im naan comme que xaj bu ñuul moom comme que seytaane la mooy te seytaane xam nañ ne moom matrudun ah, dañ ko fa inna shaytaana raji rajimun matrudun mub'adun anil hadratil ilaahiyya waaw kon fa ida taxallala fi maxalli alqurbi alxaas lilmusalli awjaba taxalluluhu bondan wa qatan li mawaadi rahma walqurbi wal uns <laughs> limaam alxaafis ibn rajab alxambali ah gis nañ ko gis de alimaam alxaafis ibn rajab ah <laughs> moo njëkk a bind fatxul baari avant alimaam alxaafis ibn xajar xajar alxaafiz ibnu rajab moo jëkk bind fatxul baari hein mu ne comme que seytaane moom dañ koo jam dañ koo daq soril ko xadarab xadarab yàlla bi moo tax bu ñëwee romb sax ci fekk nga nekk ci mahallul qurbi mu ñëw daal di fay bu fa traversé rek bu la rombee rek day am lum ci benn genre euh, Euh, day am benn faay bu mu fa waaw léegi en tout cas en tout pour gàttal masala bi di hein mooy am na xadiis yu bari euh, yuy wax loolu comme xadiis Seydina Abdallah ibn Mughaffal bi nekk ci eh, bu saxiix nekk ci eh, musnad imaamu Ahmad imaamu Ibn Maaja solo na ko mën a yaqta'u salaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne al mar'atu wal kalbu wal ximaar mais mbaam jigéen xaj ak mbaam bu ñu rombee ci kanamu kuy julli mooy day dagg julli o oh, am na yeneen ñoom al imaamul Bazzaar solo nañ ko ci yeneeni saxaaba ak yooyu na ko noon mawlaana ibnu Abbaas ku mel ni mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu na ko noon Seydina Anas yooyu yépp même jële nañ ko ci ku mel ni Sayyidatu Aïsha radiyallahu anaha wa ardaaha wa huwa fi musnad al imaamu ahmad bi sanadin rijaaluhu thiqaat mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee noom sayyidatu Aysha laa yaqta'u salaatu al muslimi shay'un illa al himaaru wal kaafiru wal kalbu wal mar'a mu ne du dagg yonent bi aleyhi salaatu salaam nee du dagg jullit jullit bi dara lu dul ximaar mooy mbaam wala wal kaafir yéefir wal kalbu ak xaj wal maratu ak ndaw si loolu nag daa indi boroom xam-xam yi nag masala bi pour ñu gàttal ko après jeexal tarjama Seydina Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah Aswayi radiyallahu anhu eh, dafa indi eh, wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais mais dagg googu muy wax yaqta'u salaa mais dagg googu mooy julli ji dafatul baax wala wala nu mu demee noonu mooy est-ce que mooy bu ma crée allahu akbar te defuma sitra benn xaj romb am na ci yoo xam ne nag euh, daal diwul wax kalbul aswad dana rek xaj moo tax ñenn ñi dañoo ne kon xaj bi mu wax fële am la xaas bi mooy kon xaj bu ñuul am ñu ne loo xaj yëpp la waaw ah <laughs> en tout cas mooy euh, pour génn ci kii boobu ñu ne mooy laaj bi mooy tasawurul masala bu ma nee allahu akbar li julli teguma benn sutra benn mbaam romb wala benn xaj wala benn jigéen romb wala benn bu yéeféer ndax am na ci riwaay yoo xam dañ ne majuusi wala kaafir wala yahuudi ah mais est-ce que loolu mooy benn kiifir romb sama kanam est ce que loolu bay dagg julli ji muy wax mooy mooy mooy bu yoboo musulman ndax julli ji yàqul waaw mais comme que daa am lu ñuy génn ci julli mooy du ma ñëw rek ne dagg na noonu dama naan asalaamaaleykum mais mooy est ce que loolu lay tekki mooy est ce que man sama julli ji yàqu na wala boobu dañ naan dafay wàññi tiyaaba ndax bu rombee mooy yooyu bu ci romb nit ki mooy bu def fekkoon concentration ba nga amoon day wàññi est-ce que loolu loolu moo tax bon ci gàttal boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute mu am euh, ñenn ñi ne dagg boobu mooy si da koy dagg kay waaw da koy dagg da mooy julli ji day yàqu bu bu bu yii yonent bi alay saa saa boo ci romb day yàqu waaw te loolu bu dee ci jële nañ ko ci saxaab yu mel ni ñoom Seyna Abu Hurayra ñoom Mawlana Ibn Abbas naka noonu Seyna Anas ñu la waxoon mais ci madhabu ah, ah, madhahibi loolu euh, euh, euh, al imaamu Ahmad ibnu Hanbal loolu la ku mel ni imaam Ibn Hazm nettali ci moom ah. waaye waaye à vrai ah, al imaam Ahmad li mu jàpp ne te loolu la imaam at-Tirmidhi nettali ci moom que ne xaj boobu mooy xaj bu ñuul bi moom la dàqoo la la ne boobu la wax. te danee bu dee xaj bu ñuul moom bu rombee mooy day dagg sa julli kantaa mbaam ak jigéen mooy day yàq sa julli bu dee mbaam la wala jigéen moo romb loolu da cee mooy ne dane moom du ci dogu da manu la ne julli julli nit ci yàqu na waaw waaw ñoom ñu ne man moom mu ne loolu mooy li gën a dëgër comme ni nga xamante ne ni moom la al imaam ibnu Daqiq al-Iid rahmatullah alayhi wax ne loolu nag mooy li gën a rafet ci li nga xam ne ndax loolu mooy mooy wax ji moo gën a kii que li imaam ibnu nettali ci al imaamu Ahmad te ne moom it yii nii day yàq julli moom daal xaj bu ñuul moom na ne day yàq julli waaw. tanta mbaam ak jigéen lool moom tawakkuf la ci def mooy daal mbir yi daal dese naa ci que moom loolu daal di ci dogu ne day dagg julli moom loolu manu cee manu cee antu ne day dagg day yàq julli ñi waaw waaw. kanta waa imaam ñoom ah, oh, imaam Ibn Hazm Zahiri yi tam dañ ne loolu day dagg julli day yàq julli kay waaw waaw day yàq julli lu dul mu fekk fekk jigéen ji mu tëdd ci kanamu kiy julli bu dee dafa tëdd loolu du ko yàq parce que en fait foofu comme que Sayyidou Aïcha radiyallahu anha da moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam da julli day julli moom mu tëdd <laughs> yonent ma lay saa saaf buy sujjóot bu ñëwee bay sujjóot puus ko <laughs> euh, daal koy kobos mu puus tànk yi bu jullee ba taxawaat bu bu sujjóotee ba war a taxaw moom mu tànk yi di def lool ñu ne loolu moom bu doon yàq julli da ngeen a bëgg a wax na ko moo tax ñu ne jàll lañu wax waaw <laughs> jàll lañ wax waaw mais mais nag pas bu dee dafa tëdd bu dee ndaw si dafa tëdd loolu yàqul julli am na nag ñeneen ñu ne noo jigéen gi muy wax fii nii du jigéen nan mooy koo xam ne comme lu jëlee ci moom mu ne nooroonoo affaire bi du jigéen gu ne de la jigéen gi nga xamante ne nii ah mooy eh, ki ki xam ne dafa gis ay mbërëgëm lool la ndax lool am na bon am na xadiis bu ñëw ne jigéen bu préciser ne jigéen bu gis mbërëg lay wax. loolu mooy wax yooyu mais kanta waa jumhur muy maaliki ya yeeg shafi'i ya yeeg te imaam an-Nawawi nee na loolu mooy jumhurul xalafi wa salafi wal xalaf te loolu du yàqu julli ñett yi yépp bu ci jaar ci kanamu nit du yàqu julli kuy julli déedéet waaw eh, ndax waa jumhur minal xanafiya yi ci lañ minal xanafiya yi minal xanafiyati maalikiyati shaafiyati ñoom dañ ne lii nii amul lenn lu ci yàq jullit nit waaw du yii du yeneen du mbaam du jigéen du mbaam du xaj du jaan du dara du leneen du yéeféer du majuus koo xam ne zoroastrien la du yahuudi du juif du leneen du athée ku jaar ci kanam kuy julli loolu yàqul sa julli loolu na waa jumhurul ulama wax ñoom dañu ne non en yàq yaqta'u bi te jubluwu ci yonent ma lay sa sam jubluwu ci ne sa julli yàqu mooy ne dëgg la bu rombee mooy bu fekkoon nga concentré wu ñu romb sa kanam ah xam nañ ne mooy mooy li ëpp ci nit ñi mooy ne dina am lu wàññeeku ndax sa concentration ba nga woon ak na nga nee woon ci julli ji bu rombee di nga xaw a xool wa tamit te tamit mën na la mooy dalay day day dagg concentration bi waaw loolu la mooy day wàññi lenn day day wàññi rek mooy qat'u salaa foofu naqsu salaa lañ ci mooy day wàññi yool lool la ndax sa xol boo gisee yooyu mën na ci aju te loolu wax naa la mooy lépp quoi mais pas pour ñépp am na ñoo xam ne waxoon nañ la ñoom Seydina Urwa ibnu Zubayr ak magam na ko noonu mais bu ñu kii woon buñ doon julli du ñu yëg dara dara du ñu ko yëg moo tax ba mu feebaree dañ ne xaaral da di bàyyi ba muy julli tànk bi ngeen bëgg ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen def opération bi du leen yëg ba mu taxawee di julli lañ ko def waaw téegu ko ba mu paree lu ko yëg mooy ku mel noonu xam nga ne kooku yëgul ku jaar ci kanamam ak ku nekk ca gannaawam ak ku nekk ci wetam waaw. kooku moom xol bi aj na ko ci boroomam jeex na waaw <laughs> li imaam al-Hafiz Rajab doon wax neegi naan ci xadratul ilahiyya moom moom aju na ci jeex na mu nga ca xadara ba moom newatul feneen <laughs> ah léegi ah, mu ne ah, ñoom ñii dañu ne affaire bi mooy day wàññi ndax day day day wàññi yool yi ndax day préoccuper nit ki waaw mais nag tekkiwul ne day yàq julli ji waaw lii nag façon bii mooy li gën a dëgër ko wax gii nii mais ci wax waa jumhur moo gën a dëgër waxu ñi nekk ci ñoom que ne dañ koo dañ koo nasaxal dañ koo nasaxal moo gën a dëgër waxu ñu ne dañ koo nasaxal ndax pour nga ne dañ koo nasaxal fokk nga indi date historique bi historique euh, mooy kañ la xew te fan nga mën a waxee ne yonent bale saa saab bi muy naafila sayyidatu Aisha di jaar di noonu di tàllal tànkam ak yooyu loolu da koo nasaxal dafa nasaxal li nga xam ne moom la waxoon na leneen lii day day day day day day day day day day day dagg day yàq julli loolu nan nga ko mane loolu manoo ko mooy loolu manoo ko mooy ndax foog nga am taarix bi léegi bon lii daal ci gàttal mooy lii Euh, masala mi boo gin na bari wax mais lii ci euh, gàttal mooy lii léegi nag ana moo ci gën a dëgër insha allah dañ naan insha allah de li gën a dëgër mooy euh, waxu waa jumhur parce que lu yàq julli yi yàq julli lu extérieur lu yàq julli dëgg la nag ne nga naan mais xadiis bi wax na boo fi nee loolu amul xadiis bi wax na dañ naan la lii la wax sànq mooy xadiis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha këne bu doon julli ndax ki tëdd xam nga man nga ne doo loolu guddi la woon mais même bu dee guddi la boo boo bu kiiwee da ko doon kobos te waxul ne yàq na julli yi hmm? te da doon tëdd moo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ci boppam naan lan moo tax ngeen ñuy melale euh, ak kii yi ak ci la doon wax xadiis boobu ak ak ak xaj yeeg mbaam yi ñun man ma doon yonent ma lay saasam doon naafila ma tëdd ci kanamam buy buy sujjóot daal di may kobos bu doon yàq mooy pour pour laye ci ne bu doon yàq julli kon loolu doon xanaa kon loolu yàqoon julleem ah mooy insha allah li gën a dëgër mooy ne yii nii nii du yàqu julli mais nag man naa wàññi yoolu ci préoccupation bu muy préoccupé nit ki préoccupé bu muy préoccupé nit ki ci digganteem ak boroomam bu dee dee julli waaw ndax yi yàq julli yi yàq julli daanaka mooy yi nga xam ne ci biir lañ ne waaw comme sa njàpp toj wala ngay julli di reetaan wala ngay julli di lekk yooyu nga xam ne dafa contradictoire ak julli waaw mais kii bu ngi julli am ku romb loolu wallahu taala alam mooy dina wàññi nag yool ba euh, ci li ëpp ci nit ñi wallahu taala a'lam